wala suuratu daawuud alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim am lahum mulku samaawaati wal ardi wa maa baynahumaa falyartaquu fil asbaab kon ñu ngi yemoon fii lañu war a tàmb lañu war a continuer muy laaya bi nga xamante ne ni mooy fukkeelu laaya bi ci saar bii di suuratu saad wala suuratu seydina daawud alayhi salaatu wassalaam ñëwoon nañu ba gis fi nga xamante ne nii mooy alquraan li taxoon saar bi wàcc ci bu màkka yi la nga xamante ne nii ba ñu ñëwee ci abu taalib ak la fa xew comme ni ñu ko gise woon suñu boroom nag di leen laaj ñoom ñuy wax naan moo lan moo tax est ce que dinañ jël tudd gu mag gi di alquraan di ko wàcce ci moom mii dégg ñu fi bàyyi ñu fi suñu boroom ne ñoom daal newuñ lu dul ci sikki sàkk ci sama fàttale gu rëy gii waaye nag li tax lii lépp mooy mbugal mee leen laalawul de suñu boroom nag di leen laaj ay laaj ne am indahum ndax ñoom yéeféru màkka yii di la xeeb naan mo kii nan la ko boroom bi di yónnee bàyyi ñu mu ne ñoom aska daa nekk fa ñoom xazaa'inu rahmati rabbika sa màndaxey sa magasin xéewalu sa yërmandey boroom bu yaatu gi di wax yu bii ak lu ak leneen moo est que daa nekk ci ñoom al azizi moom boroom boobu nga xam ne mooy ki noot ci nguuram al wahhab te mooy ki nga xam ne mooy maye di joxe lu ko neex ci loo xam ne dara warulu ko mu ne am ñuy continuer fii kon mu ne am maa ngi laaj ba léegi man borom bi lahum ndax ñoom yéeféru màkke yii di la xeet ci li ma la wàcce ndax ñoom ñoo yor lahum daleen a ñeel mulku samaawaati nguuruk asamaani wal ardi ak suuf wa ma na baynahuma ak li nekk ci seen diggante kon bu dee ne noonu la demee ah ñoo ko moom fal yartaqu fil asbaab nañu yéeg waaye ci li leen di jottali ci asamaan yi bañ dem mën a génn xéewal yu rëy ya yërmande borom bu mag bi waxyu bi ak li nga xamante ne mooy def nit ki yonent ak li nga xam ne mooy def nit ki borom bi tànn ko ak tamit di ko defali xéewal bu dee seen loxo lañ nekk kay nañ dem daal di koy xañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam fexe na malaaka yi koy wàcc déedéet du wàcc ci moom waaye ci man lay wàcc ñun waa Quraysh ma nee nañu ko def nañ yéeg ci buntu asamaan yi yéeg mu ne ñii daal gis nga yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii nekkuñ lu dul jundun ab mbooloo lañ ay mbooloo lañ ñoo màkk ñii maa hunaalika yoo xamante ne nii gis nga fële mahzumun des na leen boom des na leen defe des na leen gañe de na ahzaabi te bokk ci kuréel yi rek comme ni ñu defe woon daal di gañe kuréel yi leen fi jiitu woon noonu rek lañ leen di gañee loolu moo tax lii ku mel ni al imaamu mujaahid raxmatullahi alayhi mu ne yonent bi sallallahu wasallam mu ne boroom bi tabaaraka wa taala dafa wane nii mooy imal imaam bokk ibn diama raxmatullahi mu ne boroom bi fii de def fee xabaare kene waa màkke ñii wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dees na leen gañe ab soldat ay soldat lañ yoo xamante ne nii des nañ leen boom te boobu yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi màkk gàddaayagul mooy hunaalika moo tax mu ne hunaalika foo fële lañ leen di boome ñoom ñii mooy badar la doon junju te kat badar xaajagul woon a xew waaye loolu mooy dogalu borom bi tabaaraka wa moo tax mbooloo yiñ la tuddaloon ne ñoo dem ñu bari ci ñoom fa nañ leen faat keroog de ku mel ni abu jahlin ak abul baxtar ibn hisham ak gaayoo yélee kon mu ne kon ñooy daal nekkul lu dul ab mbooloo ay mbooloo soo xam ne ay soldat yoo xam ne am mbooloo lañ yoo xam ne fële hunaalika foofale mahzumun fa lañ leen di boomelee minal ahzaab yi te ñoom bokkuñ lu dul ci kuréel yi fi mosoon a jaar rek te ma mbugaloon leen mu ne kaay nag ma jox la am misaal ci kuréel yooyu nga xam ne jaaroon nañ fi di weddi comme ñii te ñoo leen ëppoon doole de mu ne kaddabat weddi woon na qablahum lu jiitu waa makka ñi zaadaha allahu wa qawmu nuuxin waa kër yonent yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam wa aadin ak waa kër yonent yàlla ba nga xam ne moom lañu yónne woon aad mooy kan waa aad kañ lañ fa yónne woon mooy seydinaa huud mu ne ñoom itam weddi woon nañ de waa kër aad muy la tribu des aad weddi woon nañ kom ni nga xamante ne nii moom la nitu seydinaa nuux yi alayhim assalaatu wassalaam wàjj daal di woon weddi waaye wa firawna waaye am na beneen waay boo xam ne kàccoor la boo xam ne moo fi jiiti woon waa Makka ñi ci weddi de muy waajañ naan Firawna zul awtaadi boroom doj ya boroom tabax yu rëy ya moo tax boroom xam-xam yi dañ ne mooy boroom boroom tabax yu rëy yi ndax tabax yu dëgër la doon tabax comme nañ ko gisee ci pyramide yi ba léegi ak yi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy palais Luxor yeeg yooyu le boo demee Égypte nga gis lañ fa bàyyi am ñu ne dil awtaadi mooy ay ay mooy boroom yi nga xam ne moom la doon bugale ñenn ñi di leen ci daaj ci garab yi daal di leen yëkkati daal di leen teg ngir ñu nekk naka la nekk lu dissuasif loo xam ne day tax képp koo xamante ne nii mooy ne kii lii mbugal mii ma ko teg dalay jàngal ne boo fi defee dara lu ma naqari man Firawna nii laa lay def de kon nag suñu borom ne di lawtaat yi borom pont ya wala boroom tabax yu rëy ya moom itam weddi woon na muy Firawna moomale wa Samuud waaye ñeneen ñoo xam ne jaaroon nañ fi ci mbooloo yi weddi woon jiitu woon waa Makka ñii wa Samuud ak waa Samuud di waa kër yonente Yàlla Saalihu alayhi salaatu wassalaam wa qawmu luutin ak waa kër Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam wa asxaabu laykat yi waa asxaabu layka muy boroom golba lii gisoon nañu keroog bi nga xamante ne nii ci la gis suuratu qaaf duggoon nañ ci lii leeraroon nañ waa asxaabu layka fi nga xam ne ci suuratu qaaf moom la boroom bi tabaaraka wa taala doon wax wa asxaabul aykati wa qawmu tubba'in kullun kaddaba rusula fa haqqa wa'id foofu gisoon nañu wax yi nga xam ne ñoo am ci allayka yi kene mooy waa gol boo bële loolu mooy wax bi nga xam ne moo gën siiw waaye amoon na yeneeni wax ne ñooñu ñooy waa kër yonent Yàlla Shuayb rek ci ñoom lañ ko yónni woon waaye waxoon nañ ñeneen wax yi kon nañu doyloo ci loolu le mu ne ñoom itam weddi woon nañ de suñu boroom ne ulaa'ika gis nga gaayoo yële te ma tudd leen fii tañu faatu ñoom ñëpp al ahzaabu ñooy kuréelu mbon yaa ngoongu de mooy ñoom ñoo fi newoon te ñooñu nag wax dëgg ñoo ëppoon doole fuuf waa waa Quraysh ñii de mu ñoom Abu Jahlin ñii Abu Jahlin ni mu ko tëkkale Firawna ci wàllu kàttan waaye waa Makka ñii ñooy lan boo leen tëkkale ak ñi nga xamante ne nii mooy waa Samud ak waa Aad ñi nga xam ne waa Aad ñi doon wax naan kan moo ñu ëpp doole yaakaar nga ne ñooñ mos ñoo tëwoon waa Quraysh te ñooñu borom bi bëggal na leen ba ñu weddee kon nag ñii bu ñu weddee rek nañu xam ne moom foofu lañ jëm de lañ fa ñu jaaroon de mu ne in kullun ndekkul nag gis nga ñi ma lim nii ludul ku nekk ci ñoom illaa ludul kaddabar rusula weddi na yi ndaw yépp yo ndaw yàlla lépp waxoon naa la ko ko ne yonent yi alayhimu salaatu salaam boo ci weddee kenn moom mu ngi mel ni ñépp nga weddi moo tax suñu boroom ne ku nekk ci ñoom weddi nga yonent yi ndax boo ci weddee kenn rek mooy weddi nga ñépp am na ñoo xam ne comme yahuud yi ñoom dañ naan Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam yonent la waaye Seydina Isa ak Seydina Muhammad alayhimu salaatu wassalaam ñoom moom duñu dara kooku weddi na walla kaddaba rusul mu ne gaa yi fi jaar nii yépp ma tuddu leen nag lekkul lu dul kenn ku nekk ci ñoom weddi woon na yonent yépp de fa xàq mu daldi yey ci ñoom iqaab sama mbugal mu tar mi nga xam ne moom laa di képp ku leen weddi mu ne wa maa yanzuru haa'ulaa illaa sayhatan waahida mu ne waa màkk ñii nag ñoom xaaruñu wa maa yanzuru xaaruñu haa'ulaa i gaa yooyee di waa màkk ñi yéefiru màkk yi zaadaha allahu tashrifan wa takrima illaa sayxatan waaxida lu dul rek benn li nga xamante ne nii mooy benn yuuxu bi nga xam ne benn ëf bi nga xam ne moom la malaaka mi di seydinaa israafil alayhi salaatu wassalaam di yuuxu maa laha min fawaaq tey bu ñëwee kenn manu koo delloo de mooy kenn du ne ko ah déedéet déet pare bu ñu woon nag comme que dañoo weddi woon yaa israafil waaye bàyyil alayka salaam bàyyil ëf gi ba nga xam ne ñun ci lañuy defaat lu baax nga dóor mu ne loolu amul de maa laha min fawaaq kenn manu ko delloo de suñu boroom nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam isbir ala maa yaquluuna muñal ci li nga xam ne yu ñaaw yi nga xam ne moom la la waa màkk ñii di wax yii fiiru màkk yi wadkur te na nga fàttale ku te tudd ci alquraan ji koo xamante ne nii boo ko fàttale koo dina la gën a may nga xam ne kon nag mooy ñii di wax am na ñu leen fi jiitu woon muy ñoo xamante ne ay yonent yu yónni woon seeni ñoñ doon def ak ñoom comme ni ngay def ak man de mu ne wadkur kon fàttalekul te tuddal abdana suñu jàmba daawuda seydina daawud alayhi salaatu wassalaam dal ay di boroom kattan gi ci jaamu yàlla waaye ci wéetal boroom bi tabaaraka wa waaye dal ay di boroom kàttan gi nga xamante ne nii ci wàllu ci wàllu xare ci yoonu yàlla zël ay di ci jaamu borom bi tabaaraka wa taala loolu moo tax bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi doon wax ne gis nga li nga xamante ne nii mooy woor gi gën mooy wooru seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam waaye naafila yi gën mooy naafila ak seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam mooy dafa amoon kàttan ci jaamu borom bi tabaaraka wa taala comme ni nga xamante ne noonu la ko xadiisu mawlaana abdallah ibn amr ibn al-aas nekk ci saxiixayni mooy wi ñu wax sànk ne ahabu siyaami ila allahi siyaamu daawud kaana yasuumu yawman wa yuftiru yawman wa ahabu salaati ila allahi salaatu daawud alayhi salaatu wassalaam kaana yanaamu nisfa al-layli wa yaquumu thuluthahu wa yanaamu sudusahu loolu comme ni nga xamante ne mooy daal ci gàttal li ñu wax sànk ke moom ak wooram mooy woor gi gën ndax benn bés la doon woor daal di dog benn bés noonu la ko doon defee waaye li nga xamante ne nii mooy julleem naafilaam boo gënoon ndax moom da doon nelaw xaaju guddi gi léeg-léeg mu yeewu li nga xamante ne nii daal di jóg bu nelawee xaaju guddi gi daal di jóg ceer bu mujj bi li nga xamante ne mooy ñett guddi gi boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba ginnaaw bi mu nelaw la nga xamante ne nii sudusahu mooy li nga xam ne buñ ko xaajee juróom benn xaaj xaaj bu mujj ba kon nag loolu la moo tax mu ne dal ay di boroom kàttan bu rëy gi ci jaamu yàlla waaye it ci toolu xare te loolu lépp di jaamu boroom bi tabaaraka wa taala mu ne tudd ko de te fàttalewul moom moo male innahu dëgg dëgg moom seydinaa daawud moo male awaabun aji delluwaa kon bu rëy la woon ci borom bi tabaaraka wa taala ñoom masuñoo deñ di dellu ci borom bi te tamit delluwaa koon la lépp lu ñëw rek fekk na mu delloo ko ci boroom bi ndax masu faa jóge moom seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam lii nag moo tax ñu tudde saar bi seydinaa daawud mooy tur baa ngi nii fii la jóge ak tamit inqaleb bi nga xam ne mooy ñëw mu ne inna ñun borom bi tabaraka wa sax xar naa ñoo ko tàggatal moom seydinaa daawud alayhi salaam dal jibaala montagne yi maahu ànd ak moom yu sabbih na mooy bu doon sàbbaal borom bi tabaraka wa taala di jullee ko def lool montagne yi dañuy ànd di sàbbaal comme moom di répéter moom buy sàbbaal ñuy sàbbaal buy jaamu borom bi ñoom ñu koy def ak moom bil ashi yi ci ngoon yi wal ishraaqi ak bu jant bi tamit di génn mu ne wa toyra ak li nga xam ne picc yi tamit noonu la mahshuratan maa leen leen dajaleel moom ngir moom ñuy ànd ak moom kullun lahu awwaad ñoom ñépp ci moom awwaab ci moom lañuy dellu de lépp lu muy def rek ci jaamu yàlla ñu defandoo kook moom waaye di delloondoo ñoom ñépp ci boroom bi tabaaraka wa wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati